ndax foog bul fàtte ne waxoon na la ñeent e, mbir yi nga xam ne ak a jara moytu waaw ñeent yoo yële bakkan shaytaane ak li nga xamante ne nii mooy euh, euh, àddina sa bakkan sa bakkan mooy bànneex bànneex bànneex la tàmbale woon hawa bànneex shaytaane sa bakkan ak àddina waaw nga xam ne léeg-léeg dañ koy tënk ci nashhadu waaw nashhadu nuun bi mooy nafsu ga shin gu tooy gi mooy shaytaane haa gi mooy hawan daal bi mooy duniyaa voilà boo jàppee nashhadu ak jàpp nga e, ñeenti noon yi nga xam ne la Serigne Moussa Ka rahmatullah alayhi doon wax naan ku leen fetal fetal nga noon yu bon ya ñooy ñooñee ginnaaw bi mu la limalee lool nag ba wax la ci wàllu ñàkk ak ku am ak ku woomal ak yooyu mu lay mu ñu ngi doon ah jox ay ndénkaane bu ñu bëggee ndax waxoon na ngeen nañ leen di muraqaba di leen fuglu ndax ñii gis nga distraction la ñuy bañ ñeenti noonu yi bés boo fi nekkee di distraction moom surtout sa bakkan moom da lay ngàdd nga daal iblis gaare fa waaw moo tax mu ne kon nekk ci yu dagan yi bu ëppal ci ah ak xisaab lay indi te mën na laa jëme ci loo xamante ne nii du gisoon nañ bàyyil bari bari ak ree ndax day rey li nga xam ne mooy xol pourtant ree dafa dafa nekk lu xaram mais boo ci barilee danga lekk noonu la boo ci barilee ay nelaw ki def yu defandi rek yu wéya yi wéya di kese ngay nekk waaw nelaw yoo xam ne yow ba la la war a dootoo ko def kon nag mu ne woon kon nekkal jamono ji ngay jël sa li ngay dunde comme ki nga xam ne dafa loru di war a lekk medd ci àll bi ci sa dund yëpp del def noonu le waaw léegi nag <clears throat> mu ne wakka musaafirin ba léegi melal ni ab koo xam ne ab tukkikat nga xaribin koo xam ne dangaa tumuranke dëkk bi nga nekk suji naa ba pare ñu daal li lay tëj teg ci fii ci biir àddina gi xamal ne àddina prison la ci yow waaw mooy wam naan sijnul mu'min ah àddina daa nekk li nga xamante ne nii kaso yi eh, way aji ngëm yàlla ji la waaw mel ni fi lañ ne la ràpp daal di lay daal di lay tëj kay <coughs> mu ne nag melal ni yow àddina bii nii non seulement dangaa nekk koo xamante ne nii euh, <coughs> euh, lu ma doon waxati voilà koo xam ne yow dangaa nekk ku tumranke waaye nga nekk waajoo xamante ne nii mooy ah dangaa dangaa dangaa nekk koo xamante ne nii dañ laa tëj te loolu mooy waxu yonent bi la alayhi salaatu wassalaam comme ni nga xamante ne ku mel ne al imaamu muslim rahmatullah alayhi jëlee na ko ci Mawlaana Abu Hurayra mu ne yeneen ma lay saa saam nee na ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kaafir ah, gis nga ah, eh, kii bi eh, àddina gi sijnu la prison la ngiru aj way ngëm yàlla ji waaye wa jannatul kaafir yi mooy aljanaa yéeféer bi waaw moo tax yéeféer bi bu ci newee di am yi muy am ñu leen di naan xanaa lii day wane ne ñoo nekk ci dëgg yow xamoo de yow xamoo de àddina borom bi wax du yonent ma la saa saa waxoon na la ne bu amoon poids lu toll ni bu tolloo woon ak yoo kese laa fu yoo poids borom bi du fi may benn bi yéefar guuxum ndox kon amul solo lu amul solo lool dina ko jox dina am dina ci baril ay xéewal ki ko gëm ak ki ko gëmul waaw waaye ak ngëm yàlla ragal yàlla la dul jox ku ne waaw ak wóolu yàlla bi sant yàlla di dellu ci yàlla lool moom ku ko gëmul doo ko am kon nag mu ne la kon wa ku nekkal waka musaafirin nekkal comme aji kuy tukki gharibin koo xam dafa tumuranke loolu mooy xadiis mawlana ibn umar radiyallahu anhu mu ne yonent bi alay saat saama ko wax yaa ghulam yow ngone si kun fi na ka annaka waaw aw abir tariq gis nañ ko fan yee wa ku wa ud nafsaka min ashaabil qubur waaw ne ko yow ngone si nekkal ci àddina bi comme koo xam ne dara kun fi dunya kan naka xarib comme jàppeel sa bopp considéreel sa bopp comme si ab tumuranke nga fi ab doxandéem nga fi ma nekk doxandéem nag manuma faa jàpp comme si man fa ma dëkk la ndax fi ñu dëkk ñun mooy àllaaxira suñu kër dëgg-dëgg léegi nag ana ban ca kër ya fa am ngay tànn boobu moom ça dépend ci yow fa man sha'a fal yu'min wa man sha'a fal yakfur suñu boroom nee na bi ma leen leeralee yépp daal ku mu soob nag nga tànn sa kër ku gëm tànn nga aljana ku weddi tànn nga safara walla iyaadu billaah kon nag wakka musaafirin gis nga kon lii ay xadiis la melal ni koo xam ne ab kuy tukki la gharibin te tumuranke suji naa nga xam ne dañ koo tëj ndax fii wax na la yonent la saa saam sànk sijnul mu'min la waaw fii haa ci àddina bi walla tashku te nag bu fi nekk di jàmbat al balaa yi la dal wal xanaa ak nattu yi bu fi nekk di jàmbat ah, man de moom xam naa yé affaire yi temps yi moom dafa dëgër quoi non man kay temps yi moom kay xam naa moom lu ngeen ci man moom man kay ah, non affaire yi moom non borom bi tabaaraka wa ndeke man ba ndaxa man bon sama xol sell naa bon xanaa gisul woon keneen yooyu yépp loolu façon ñàkk teggin gu réy mbokk voilà gu mat sëkk waaw borom bi def li muy def nga naan la xanaa keneen newu fi léegi yow keneen ki yaa ko gën te yaay dicté sa borom lan lay def kon nag loolu bul mel noonu le bul nekk di jàmbat waaw moom la doon wax te kun kaatiman laa tuksiri shakwa ah fa kun mutaj wa kun mutajallidan hatta yadhunna an-nasu annaka mun'im voilà bul bari loolu aji jàng kii sàkku xam-xam la doon wax waaye nit képp géyam ndax nit ku nekk jullit bu ne daa war a nekk koo xam ne day ut xam-xam boo xam ne moom loo tax borom bi indi ko fi nu mu koy jaamoo foog loolu moom minimum mu am bul baril ay njàmbat nekkal ku dëgër waaw bu la kenn gis xam ne lii li ngay nga nga mooy yi la yàlla teg sa digganteeg moom kese nga koy jànkoonteel ci wàllu ñàkk wala yu mel noonu jarul ngay ñëw di ko wane waaw loolu wute nag musiba bu la dal comme am sa doom bu faatu nga jooy loolu bokkul ak lii may wax lii mooy yoo xamante ne ak ñàkk wala dal wala yu mel noonu nga ñëw di jàmbat ak fu nekk mu ne déedéet waaw balaa la. borom bee la ko teg bu nekk di ko di ko si di di di ko di ko eh, walla tashku bul nekk koo xam ne dangay ngay eh, jàmbat al balaa yi la sa boroom jox ndax teg wal mihana ak ak ak yi nga xam ne ñooy nattu yi ndax suñu boroom waxoon na daa bi da leen a indi li yabluwakum ayyukum ahsanu amala da bind dund ak dee ak dund wala eh, xalaqal mawta wal haya li yabluwakum ayyukum ana kan ci yéen ñi ahsanu amala moo gën a rafet jëf kon nag jarul ngay jàmbat ñoo xam ne de toute façon dañ lay xamal mais manuñ laa fajal mel ni ñu ne ko waalu tax mu ne id kadaratuha ka faqrin wa marad wa kulli ma min ar-raziyati arad mu ne id ndax kadaratuha gis nga nëx-nëxi àddina bii haa bi ci àddina lay dellu waaw du moom la loolu wax wa minhu tid dunya faslu bii ci àddina lay wax problème àddina ak ni muy naxe nit ñi ngir nga moytu ko moo tax bu la ciy waxaale affaire am ak ñàkk ndax ku dund moom soit di nga am wala nga ñàkk wala boog say fa aajo di faju voilà moo doo génn ci yii moo tax yii yépp buntu bi ci wàllu boobu la ndax dafa am solo moo tax mu dóoral ko defal ko boo xamante ne darabal ko benn kii boo xamante ne nii bunt boo xam ne faslun ab sous-chapitre ab dom ci ñeenti doon lim moom la ci beral nii léegi nag mu ne ndax is kadaraatuha ndax gis nga nëx-nëxu àddina bi ka mel ni ak ñàkk wa marad ak feebar gu lay gaaral di la dal yow jam si wa kulli ma ak lépp loo xam ne mi mina raziyaati ci yi nga xamante ne nii ay musiba la yoo mag yooyu yëpp di la dal arab lool gaar gaar la rek borom bi moo la ko tegandi waaw ngir li li li laaya bi wax sànq li yabluwakum ngir mu nattu leen ana kan moo gën a rafet jëf mu ne awil mulimmaati awil balaa'i kal ju'i wa dayqi wa kadarra'i mu ne awil mumillaati ba léegi mel ni ci façon nëx-nëxi àddina yoo yële mooy al mumillaat mooy mu lañ naan mumillaatu dëhri wa zaman mooy yi nga xam ne nawaazil lañ ay yoo xam ne day ñëw dal mu nekk musiba yu rëy yu tar sax waaw awil balaa yi ak nattu yi yooyu yépp kal comme xiif wa dayqi ak xat lool sax waaw nga nekk koo xam ne dangaa xat ndax yow saanoo nga kenn faale wala ci dara façon humiliation bu nekk gàcceel bu ne ñu la koy gàcceel guddeeg bëccëg ñi nga bokkal ndax lan amoo alal comme sa mag yi wala sa rakk yi waaw jiwoo comme ñoom ñu lay gàcceel saa su ne nga xat waaw mu ne yooyu wakkat darra ak lor yi nga xam ne moo lay dal yii yëpp ci nëx-nëxi àddina la bokk yu mel yu mel nii lii la yii yëpp ay misaal la ci yoo xam ne boo la ci dal xamal ne ci nëx-nëx yi la waa nga ne ko waa lii dal la mu ne fa innahu ni'matu dhil jalali ala al ibadi qaalahu liyadaali radiyallahu anhu sëriñ bi ne fa innahu gis nga nëx-nëx yi ma fi lim ñàkk gi feebar yi musiba yu mag yi lay gaaral hein yu mag gi xaadisa yeeg wàcc yi nawaazil yi dal hein musiba yeeg balaa yi xat gi ñàkk am loo dunde gi xiif am ay soxla yoo dul mën faj feebar yoo xam ne mënoo ko faj benn loo jënd benn aspirine sax amoo ko te yaa ngi waaj a dee wala sa doomam mu feebar amoo sax loo jëloo looloo génn di dem dispensaire wala fenn yu lay dal yow ak soo xam ne yaa leen waroon a la ak tartar yi ak lor yi lay dal mu ne lii nii yépp nag fa innahu ni'matu dhil jalali xéewalu borom màggaay gi la de <clears throat> azza wa jal ala al ibadi yu mu defal jaam ya mu teg yii